asalaamualeykum mbokki soppe da baax groupe soppe baax programme spécial gàmmu 2016 waxtaanu jaar-jaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak oustaz Asniang mbokki jullit yi ñi ànd teewlu waxtaanu oustaz El Asniang numéro 2 gannaaw ba démb ba mu defee numéro 1 ba ñu leen sant di leen gërëm kon ñu ànd teew teewlu ko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا mbokki jullit yi mbokki lislaam ginnaaw biñ santee sunu boroom julli ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ngi leen di nuyu kenn ku ci ci turam ak santam di leen ziyaar di leen baal àq di leen baalu àq di ñaan suñu boroom subhaanahu wa mu boole ñu defal jàmm ñu ngi ñëwaat ngir ànd ak yéen ci jaar jaar bu bi alayhi salaatu wasalaam gisoon nañ ci waxtaan wi weesu naka la ngën di mbindéef sallallahu alayhi wa sallam ganasee àdduna ak it naka la ko maamam abdul muttalib tuddee bu sell bi muy muhammad waaye jamono yooyu daa fekkoon arab yi dañoo baaxoo woon suñu mësaan am seen doom dañ ko yóbbu ci kaw ga ngir mu nàmpee fa waaye ngir yaru fa tamit eh, moo tax dañuy gis ne dafa am benn mbooloo bu jigéen boo xamante ni ñu ngi bàyyi ko woon ca kaw ga ñëw màkka pour utti ay xale yu yóbbu nàmpal leen bokk na ci mbooloo moomu benn jigéen bu ñuy wax xalimatu saadiya bi nga xamante ni génn nañ ngir ñëw màkk ñi ngi waroon ci ay mbaam waaye mbaam bi nga xamante ni xalimatu saadiya waroon na ko mbaam bu lompañoon la Euh, xalimatu saadiya moo fare woon ginnaaw biñ agsee ci la jigéen ñi tasaaroo ci dëkk bi commencé wër ay xale yoo xam dina leen mën a yóbbu ngir nàmpal leen xalimatu saadiya ñëw na ci kër yenent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu ñëwee laajte yenent bi ñu ne ko xale bi di jirim la baayam génn na àdduna lu njëkk xale bi di gane si àdduna mi xalimatu saadiya déggee loolu ci la delluwaat ginnaaw demaat ngir uti beneen xale boo xamante ni dana ko mën a nàmpal bi mu waree ba sonn gisul benn xale bu mën a yóbbu dañu mu àndaloon kenn ku ci nekk am nga xale boo yóbbu ngir nàmpal ko ci la xalimatu saadiya daal di waxee ne xaaral ko ma dellu ca kër xale ba nga xamante ni jirim la ma jël ko yóbbu ko lu ma ci am baax na bi xalimatu saadiya ñëwee ci kër yenent bi daal koy jël teg ko ci mbaamam bi bi ñuy dellu mbaamu xalimatu saadiya bi moo fare kanam ci la jigéen ñi nga xamante ni ñoo àndoon ak moom daal di jaaxle ci lañ laajee xalimatu saadiya lan moo waral bi ñu bàyyeekoo ci kaw ga di ñëw màkk sa mbaam bi moo fare woon ci ginnaaw waaye bi ñuy dellu sa mbaam bi moom moo nekk ci kanam ah mbokk yi fekk jamono yi barke yenente bi alayhi salaatu wasalaam moo commencé feeñ ci xalimatu saadiya biñ agsee ci kër gi li xalimatu saadiya njëkk a def mooy dafa jël weenuk ndey bi jox yenente bi alayhi salaatu wasalaam yenente bi nàmp ba bàyyi bi mu bàyyi xalimatu saadiya bëgg a jëlaat weenu càmmoñ pour jox ko yenent bi yenent bi daal di bañ fekk nag seeni boroom subhaanahu wa taala moo xamal yenent bi ne ko na nga nàmp rek ci weenuk ndeyjoor bi danga nga bàyyee weenuk càmmoñ bi doomu xalimatu saadiya ndax jamono yooyu xalimatu saadiya amoon na beneen doom boo xamante ne dafa war a nàmp moom it waaye dañuy gis na yenent bi alayhi salaatu wasalaam def na ñaari at ci biir kër xalimatu saadiya waaye ñaari at yooyu xalimatu saadiya ci barke yenent bi alayhi salaatu wasalaam ci la ko suñu boroom subhaanahu wa taala wërsëgalee xalimatu saadiya fa nekkoon ku ñàkk waaye mujj nay am e, këram dara ñàkku fa manqué wu dara ndax barke bi nga xamante ne mi nga ànd ak ngeen di mbindéef salaatu wasalaam bi ñaari at yi jeexee ci la xalimatu saadiya daal di feral yenent bi alayhi salaatu wasalaam daal di koy delloo ca yaayam amina bi mu ko delloo ci yaayam moom xalimatu saabiya xelam mësta génn ci yenent bi alayhi salaatu ci la toogaatee ba yàgg daal di xaaral ma demaat ci yaayam ñaanaat ko mu joxaat ma yenent bi ma yoraat ko yeneen ñaari at bi mu delluwaatee waxtaan ak yaayam amina yaayam daal di jëlaat yenent bi alayhi salaatu jox ko xalimatu saadiya xalimatu saadiya àndaat ak moom ca kaw ga yonent bi nekkaat fa yeneen ñaari at kon muy ñeenti at yoo xamante ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam def na ko ci kaw ba waaye ci biir ñaari at yu mujj yi moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ay malaayika yoo xamante ni dañ ko faa dikkal eh, bu ko defee nag dañuy bàyyi ku ñuy wax Anas ibnu Malik mu nettali histoire bi ndax Anas ibnu Malik nee na déggee naa ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam muy nettali ne bi nga xamante ni ci kaw dafa am ñaari malaayka yu ko dikkal bi ñu ñëwee moom yenent bi alayhi salaatu wasalaam mi ngi nekkoon xale yi di fo ci lañ jàppee yenent bi daaneel ko biñ ko daanelee xar dënn bi génnee xol bi biñ génnee xol bi génn ci benn euh, lumb bu ñuul daal ne lumb bii day moo tax seytaan di dox diggante jaam bi ak boroomam biñ génnee lumb bi daal di raxas xol bi ñi ko raxasee nag ak ndoxu sam zam biñ ko raxasee ba xol bi set ci lañ delluwaatee xol bi daal koy kastewaat bu mel ni dara mosu dal yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye ci noonu mbokk yi ci la xale yi nga xamante ne ñoo nekkoon ak yonent bi dawee ci kër xalimatu saadiya wax la nga xamante ne gis nañ ko ñu nettali ko xalimatu saadiya xalimatu saadiya daal di jug ngir seeti yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye nag bi muy dem di seeti yonent bi ci la dajeek yonent bi di ñëw bi yonent bi ñëwee xalimatu saadiya laaj ko li xew yenent bi alayhi salaatu salaam nettalil mboolem li nga xamante ni gis na ko mu wax ko xalimatu saadiya waaye bi xalimatu saadiya déggee loolu xelam dalul ci yenent bi alayhi salaatu wasalaam ci la daal di xalaatee ne xale bi daal faaw ma delloo ko ay waajuram kon looloo waral yenent bi alayhi salaatu wasalaam bàyyeekoo ci kaw ga ginnaaw bu mu fa defee ñeenti at delluwaat eh, ci yaayam amina waaye mbokk yi dañuy gis ne yenent bi alayhi salaatu wasalaam lii nga xamante ne malaayika yi ñëw nañ ci moom génn xol bi raxas ko ba mu set delloowaat ko moo tax yenente bi bàkkaar du ko def moom yenente bi alayhi salaatu wasalaam bi muy nekk xale ba di mu nekkee mag lu njëkk ñu koy yónni musta def bàkkaar lu njëkk ñu koy yónni jamono yi nga xamante ne jamono jaamu xërëm la woon mësta sujootal xërëm mësta def loo xamante ne dañ koy xeeb moo tax yenent bi avant lu njëkk maanaam lu njëkk ñu koy yónni waa Màkka ñu ngi ko tuddee as-Saadiq al ku dëgg la woon ku wóoru la woon lan moo tax mu amoon loolu mooy toppatoo bi nga xamante ni malaayika yi ñu ko doon toppatoo ak yar bi nga xamante ni si ne borom ali si ne borom subhanahu wa moo ko doon yaral boppam moo tax yéen ñu doon wax naan addabani rabbi ba axsana bii sama borom moo ma yar moom it mi ma yar dafa rafetal yar bi ba wax dëgg yàlla yenente bi alayhi salaatu wasalaam mucc ayib la amut lenn loo xamante ne rek sikk la dañ ko gis ci bi alayhi salaatu wasalaam kon mbokk yi dañ rek fii si ni baaraam ba beneen yoon ñi ñëw xool euh, yenente bi naka la mujjee ci loxo yaayam ak timit yaayam naka la génnee àdduna fa ma kaana min fadlin fa min allah wa ma kaana min naqsin aw zalalin aw sahwin aw nisyaanin fa minni wa min seytaan wallahu wa rasuluhu minhu bara assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu